alimamu alhafidu nnawawiyu rahimahu llahu taala mu indi xadis bu mujj ci suñu bunt bi waaw mu nekk xadis boo xamante ne ni bu màgga màgg la allahu akbar allah muy xadis mille cinq cent non mille quatre cent mille quatre cent cinquante sept mille cinq cents yi moom ak seeguñu ci mais euh, tar euh, soreetul inshaa allahu tabaraka wa taala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Usman ibn Affan radiyallahu taala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masaa'i kulli layla bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim salaasa marratin illa lam yadurruhu shay' rawahu abu daawuda wa tirmidiyu rahmatullahi alayhim wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu dikkaata ñun ci xadiis bi nga xam ne moo mujj ci suñu bunt bii di wax ci karu suba ngoon mu ne waan Usmaan bna waan Usmaan bni Affaan mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Usmaan ibn di doomi kuñ naan d radiyallahu anhu yàlla na borom bi kontaan ci moom annahu qaala nee na qaala mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma min abidin amul benn jaam boo xam ne yaqulu dina wax fii sabaahi kulli yawmin ci subaak bés bu mu man di nekk bés bu yàlla ma mu fekk ko bu fa waxee wa masaa'i kulli layla ak ngoonu guddi gu nekk bu waxee kàddu yi bismillah maa ngi jaar ci turu yàlla di muslu moom ci lépp loo xam ne turu yàlla boobu nga xam ne allazi bi nga xam ne laa yadurru du ñu lor deesut lor ma ismihi yàlla ba nga xam ne du ñu lor ànd ak turam shay'un dara fil ardi ci suuf wala fi sama du caagante ne ci asamaan yi ah wa huwa ta moom as-sami'u moola aji déggaakoon al alim aji xamaakoon bi salaasa marrat boo ko waxee ñetti yoon illaa lu dul lam yaduruhu du ko lor shay'un dara dara du ko lor waa jooje mu ne rawaahu soloo hmm? kan ki nga xamante ne mooy Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani ah, rahimahullahu ta'ala ah. wa Tirmidhi ak imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa mu ne kanta moom al imam at-Tirmidhi bi mu ko solowee da cee mu ne xaditsun li xadis la xasanun bu baax saxihun bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar donga ko solo ñu ne la al imamu Ahmad moo leen ci ko noon seen ku taalibi al imam Ibnu Maaja al-Qazwini rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo léegi al imaamu Abu Daawud benn bërëb la ko indi awwalu kitaabul adab abwaabu nawmi baabu maa yaqulu idaa asbaha mooy buntu biñ jëloon xarit biñ jëloon mu ne haddasanaa Abdullah ibn Maslama mu ne nettali si Sayyid Abdullah ibn Maslama di ibn Qa'nab al-Qa'nabi wal-Haarisi Abu Abdirrahmaan al-Madani al-Basri rahimahullah génn àddina la 220 rahmatullahi alayhi waaw ah, qaala taalib bu mag bu imaamu Maalik rahmatullah alayhi mu ne haddathana Abu Mawdud mu ne nettali ñu Abdullah ibn Maslama kuñ naan Abu Mawdud di Abdul Aziz Abi Sulaymaan al mawla Abu Mawdud al-Madani al-Qaas nekkoon ko xam ne ku doon waxtaan la foofule ca waa Medina doon leen eh, nettali ay mbir yu am am solo maqbul la. rahmatullah alayhi la imam al-Hafiz wax ne ay hadisam foog am ku ko taabaan ku ko topp génn àddina ci jamono al-Mahdi rahmatullahi ala al-jami' man sami'a Abaan ibn Usmaan mu jële ci koo xam ne daa dégg ci Abaan ibn Usmaan kii moom majhul la mooy koo xam ne kenn xamul kan la voilà mubhamun waaw mooy kenn xamul kan la voilà koo xam ne dégg na abaanam na Usmaan moo tax hadis bi bii moom dëgërul mu dégg abaanam na Usmaan di abaanam na Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya al-Qurashi al-Umawi Abu Sa'id ñi na Abu Abdillah al-Madani nekkoon doom ci Seydina hmm, eh, Usmaan ibn Affaan ah mu ngi noonee rahmatullahi alayhi mu ngi noonee léegi moom mu ngi génn àddina rek l'an cent cinq euh, rahmatullah alayhi ci li gën a siiw ah, muy aban siiw na rahimahullah boroom xam-xam bu mag la woon yaqulu mu naan sami'tu Usmaan yaani ibn Affaan mun dégg naa Usmaan di baay boo naa la arab yi ñoom comme ñun liñ naan dégg naa saa baay léeg-léeg ñu ne sami'tu abi waaye ñoom waxtul suñu baay loolu bokkul ci liñ naan ah loolu est-ce que duñu ñàkk teggin loolu affaire culture la rek moo tax boo ñëwee ci tubaab yi ñuy woo seen baay di jaar ci tur bi wul ne ñii daal amuñu yar kan moo la amuñu yar ah saxaaba yi noonu la woon naa ah ñu bari seen bàyyi duñ ne abi ah ñu wax saa bàyyi diw dañ naan dégg naa de waaw ñaata xadiis bi Abu euh, Sayyidatu Aïsha Abu Bakr nee na te ki muy wax kan la baayam la <laughs> waaw Seydina Ibn Umar naan qaala Umaru <laughs> wala haddathani Umar wala yu mel noonu te bàyyam la moo tax lool affaire culture la loolu nag laa la ne tam boo ñëwee foo xam ne la fa rafet mooy ñu naan bàyyi kooku bul ñëw naan ko lu tax ngeen naan bàyyi déedéet ndax al-aadatu muhakkama waaw loolu loolu la diine jàngale bu boobaa nañuy waxe la nga xam ne mooy joxe teggin te lu xaram loolu ñu waxe noonee kon nag mu ne mu ne kon liñ ju muy Usmaan ibn Affaan ah, al-Qurashi abu Amr ñi ne abu Abdillah ñi ne abu Layla di xalifa bi génn àddina mooy ki nga xamante ne nii eh, mooy l'an trente-cinq ci lañ ko faate radiyallahu taala anhu wa arda mu ne yaqulu mu naan sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qaala bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul alim thalatha marratin hmm, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih mooy mu ne dégg naa yeneen saa saa man Seydina Usmaan mu naan képp ko wax bismillahi alladi laa yadur ah, maa ngi jaar di ci turu yàlla di muslu ah, di ñaan mu ah musal ma ci lépp luy musal luy luy luy lore di ko jaare ci turam waaw alladi moom yàlla mi nga xam ne laa bismi ah, laa yaduru ma ismihi mooy du ñu lor mukk di ko jaari ci turam shay'un fil ardi boole turu yàlla di ci loraate déedéet booy tudd turu yàlla lool da lay musal ci dara ci loo xam ne shay'un fil bi wala fis sama bépp loo lenn loo xam ne day lora luy jóge ci suuf waaye du càggante ne bépp benn lor boo xam ne day te bu duggee ci asamaan di wàcc waaw shay'un fil ard wala fis samaa wa huwa tabaroon la sami' mooy aji déggaakoon alalim aji xamaakoon salaasa mara ñetti yoon lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih dara du ko bett li nga xam ne ab balaa ab musiba bu ko bett dal ko du ko dal lul kooku fekk muy xëy fekk mu xëy wa man qaalaha lool mooy ko wax ci ngoon bi wa man qaalaha képp ku ko wax ah hiina yusbih jamono ja muy xëy salaasa marratin ñetti yoon bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim boo xëyee nga wax ko ñetti yoon lam tusibhu du ko laal faj'atu bala'in hatta yumsi benn balaa guy bette musiba du ko dal ba ni muy go- ba ni muy gonte qaala nee na fa asaaba abaan ibn usman du am faali <laughs> seyna abaan ibn usman mi nettali mbir mi alayhima ridwaanu rahimu rahmaan nettali hadis bi am nag benn feebar bu ko dal quoi mooy benn genre sibiru la boo xam ne yusibu ahada shiqqil jismi tuulan mooy ci la guddaayu longueuru benn wàll ci sa koor day mel ni comme léegi alzheimer ki ñu naan alzheimer mooy AVC bu ñëwee daal di attaquer benn côté corps bi bii nag euh, du du àggul foofu waaye mooy day mel yow da ngay sibiru waaye sa benn côté yaram bi kese la xam nga léeg-léeg mu dal la ci bopp sa benn ŋaalu bopp bi mooy metti beneen bi dara dalu ko Awaanu ibn Usmaan nag li ko daloon radiyallahu anhuma mooy benn feebar la boo xam ne benn wàllu kooram bi ci guddaay bi yee ba ca tànkee bopp bi ba ca tànkee mooy metti waaw léegi nag loolu dal ko nag fa ja'ala ar-rajulu alladhi sami'a minhu al-hadith yanzuru ilayhi léegi waaja nga xam ne moom moo dégg ci moom hadith bi xam nga kay dane am man Abu Mawdud dana am man sami'a aban ki nga xam ne moo dégg aban fii leeraloo kan la léegi waajooju nag doon Awaanu Usmaan nettali ko xadiis ba pare lii dal ko ah waa ji toog tamit di ko xool <laughs> mooy xoolu yéeme ak tamit yow est lii nga nettali dëgg la <laughs> parce que quand même yow nan nga mën a waxe lii ne saa saa ba ko ba pare yow lii dal la muy xool abaan di ko xool xoolu yéeme fa qaala abaan ne ko rahimahullah maalaka tanzuru ilay ne ko lan moo <laughs> lu tax nga may xoole benn façon xoolu mooy xam nga xam nga xool daa am xool am am na façon xool yo xam ni dalay wax dara ba pare gi gis mu gis yow sa réaction dañ koy xoolee mu xam ne yow mii gëmoo ko <laughs> walla boog ah am ngay dut ci li mu wax wala mu ne ko lu tax nga may xoole nii fa wallahi maa ngi wat ci yàlla maa kadabtu ala Usman waxalu ma Usman saa bàyyi lu du dëgg de radiyallahu anhu wala kadaba Usmaan te waat naa ne Seydina Usmaan waxul lu dëgg ala nabi sallallahu waxul loo xam da koy naan yeneen saa sama wax te fekk demewul noonu walakin al waaye tey bii nga ma gis lii dal ma alladi asaabanii fiihi ma asaabanii lii ma dal lii nga gis ko feebar bii ma dal yow nga may xoole nii xabittu damaa meroon damaa xëy mer waaw fa nasiitu an aqulaha ma mer sama mer boobu nag ca laa jaare fàttee wax ñaan bii ba lii dal ma waaw moom lañ la doon wax fee ne la nag boroom bi bu bëggee nag dogalam dal la dalay fàtte loolu nga xam ne moom ngay wax waaw mooy a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq <laughs> bu borom bi bëggee nag ci dogalam bu jiitu ne moom lii dina la dal bis sàngam nga ko doon wax dala koy fàtteloo kon abaan <laughs> loolu la wax waa allahu taala alam kan daal abu isa at-tirmidhi moom ni mu ko soloowe mu ngi nii hmm? fii nag buy moom ah xadis bu wér la mais bu dee riwaay imaam Abu Daawud bi gis nga lay sa bi wér waaye dafa wér ndax leneen ndax xadis yeneen yeneen yoon yi mu jaar al imaam Abu Daawud mu ngi koy ndax baabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu du'aa idaa asbaha wa idaa amsa mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashaar mu ne nettali sunu sëriñ di Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn Bashaar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr si Bundar sëriñ waa kutubu sitta génnaat na deux cent cinquante-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Dawud wa huwa at-Tayalisi mu ne ki ñu ne Abu Dawud imam at moom mooy at-Tayalisi moom lañ gisoon ci jotaay bële ñu génn muy Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud moo doon wax baayu kii Ali ibn madini moom moo àndoon mbokkam ma dem doon ko laaj mooy Abu Dawud wow at-Tayaalisi di Sulaymaan ibn Dawud ibn al-Jaaruud az-Zubayri Abu Dawud at-Tayaalisi al-Basri al-Haafiz nekkoon al-Faarisi al-asl rahimahullahu ta'aala al-Basri génn àddina la 204 rahmatullahi alayhi ah, imaam at-Tirmidhi ne mooy at-Tayaalisi ngir nga bañ koo jaawale ak Abu Dawud beneen bi Abu Dawud muy Sulaymaan ibn ah, al-Ash'ath moom sëriñ imaam at-Tirmidhi qaala mu ne haddathanaa Abdurrahmaan ibn Abi Ziyaad Abu Dawud at-Tayalisi mu nekk ne tam Abdurrahman ibn Abi Abu Dawud moom kenn du laaj mooy kan voilà <laughs> siqa hafid <laughs> rahimahullah voilà qala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Abi Zinad mu nekk ñu ne tam Abdurrahman ibn Abi Zinad Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi mawla Abu Muhammad al-Madani génn àddina li nga xam ne mooy l'an cent soixante-quatorze hmm? euh, moom euh, euh, saduqun la ku dëggu la Euh, bi mu ñëwee Baghdad nag daa commencé di jëf defle wa kaana faqihan euh, doomu ibn abi Zinaad la voilà moom rahimahullahu taala an abi mu jël ko ci baayam di Abdallah ibn Zakwan moom ponkal mi sëriñ ñoom imam Maalik Abu Abdurrahman al-Madani si woon ci ibn abi Zinaad euh, si woon ci Abu Zinaad Abu Zinaad mo ibn ibn mooy doom bi Abu Zinaad yi rahimahullah génn àddina la cent trente nekkoon fiqaku siiw moom moom mooy càllale bu mag bi Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurayra bu imaamu Malik rahimahullahu taala kon moom eh, eh, Abdurrahman jëlu ko ci baayam di Abu Zinad rahimahullah an Aban ibn Uthman mu jëlu ko ci Aban kon gis nga hadis bi hadis bu wér la càllale bi leer na gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma eh, qala sami'tu Uthman Aban ne bi ginaa Uthman ibn Affan di Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya ibn Abd Shams bi Dhun-Nurayn amirul mu'minin Euh, nekkoon goro yonent bi alayhi salaatu salaam denc ñaari doomam yonent salaatu salaam ne bu ma amaatoon ba mu ku mujj gi génnaat na mu ne bu ma amaatoon beneen doom bu jigéen bu ma mën a maye dina la kononte kon dinaa la ko may yow Usmaan allahu akbar eh, mu ne qaala rasulullah mu ne yonent qaala wax na rasulullah sallallahu alayhi ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masaa'i kulli layla bismillahi alladhi la maas min shay'in fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim salaasa marrat fa yadurruhu shay mu ne amul benn jaam buy wax bu subaak bés bu yàlla sàkk wala ngoon gu guddi gu yàlla sàkk wax kàddu yi bismillahi alladhi la yadurru maa ngi jaar ci turu yàlla mi nga xamante ne di muslu mi nga xam ne alladhi la du lore maas mi ak turam shay'un dara waaw fil ardi suuf lépp luy tukkee ci suuf ci musiba wala fi sama wala luy wàcc ci asamaan ci balaa wa huwa sami'u te borom boobee mooy aji déggaakoon alalim aji xamaakoon ñetti yoon fayadurahu wax ko ba pare ñetti yoon am lu koy lor sayun dara déedéet mu ne wa kaana abaanun te nag ibnu Usmaan radiyallahu anhu ma qad asaabahu tarafu faalik waaw mooy liñ la waxoon mooy benn wet gi mooy mel ni lu paralysé mooy am mooy am benn métti gu métti pas paralysé mais day day day sibiru voilà fa ja'ala ar di ko xool léegi waa ji kon man na nekk kan mooy mën na nekk muy abu zinaar xaar <laughs> ka rajulu kat fële dane ki jële xadiis bi ci moom bi riwaaya moom daawut fa qaala lahu aban ma tanzuru lu tax nga may xoole ni ama inna al xadiisa kama xaddasuka xadiis bi comme ni ma la nettalee la walaakinni lam aqulhu yow idin waaye dama ko waxul bis bi li yumdi allahu alayya qadara borom bee ko def o fàtteloo ma ko ngir mu dawal ci man li nga xam ne mooy dogalam bi mu dogaloon lu ko ne lii dina ma mu ne hada xaditun xasanun saxihun garib da koy yokku garib imaamu Nawawi nag ci xaditun bi lay ah xaditun hada lii xaditun hadis la xasan bu baax saxih bu wér garibun kon affaire baa ngi nii <laughs> kon hmm, lii la quoi ah, wallahu taala alam ah, hmm, ah kon lii nii lu am am solo la kon gis nañ li nga xamante ne nii mooy euh, moom la kon ki doon wax Abu Zinaad lay gën a doon moo ko doon xool ndax moom la parce que dana ko xadiis bi ni ma la nettalee la waaw <laughs> waaye nag dani dama ko waxul woon ngir yàlla doxal dawal ci man la nga xam ne moom la dogaloon lu yàgg ci man waaw <laughs> waaw kon nag lii la lii moom la doon wax waaw fële neen meroon après ma fàtte ko comme quoi mer dina fàttaloo nit waaw wa ma ansaaniihu illa shaytaan an adkura waaw te kenn fàttaloo moo ko lu dul shaytaane an adkura moo bañ ko fàtte ma fàttale ko kon lii hadis bi eh, ginnaaw kon ka kii bi taxriij bi al imaamu rahimahullah da ko wondi fii tëj ko suñu bunt bi ngir wan ñu loo xamante ne beneen ci ñaan yi nga xam ne azkaaru sabaahi wal masaa ñaan yi nga xamante ne ñoom la yonent bi alayhi salaam jàngale jullit bu nekk war koo takkook moom suba yangoon yi te mu nekk loo xam ne boo ci jàppee doy na lu sukk imaam yi mu indi fii waxoon naa lay boroom euh, Hisnul Muslim di ñëw ëpp waaye yi mu andi fii rek bunt bii rek gaw boo ci doyee ba gu nekk nga génne ak ngoon gu nekk fa Riyadou Salihine ci baabu zikri inda sabaahi wal masaa lim fi def yee ci buntu bi nga jàngaleen loolu doy na la sëkk waaw bi ñu génn sànq rek qul huwallahu waxat qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas yooyu rek boo ko alhamdulillah ñetti yoon boo gonte boo xëyee doy na la yii nag daa gën baax ndax yonent bi alayhi salaatu salaam tamit moo ko jàngale lépp di jóge ci al mishkaatu nubuwa ci li nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, lëkkaale bii ak suñu bunt bi mooy sikkar bi yonent salaatu salaam dana amul benn jaam boo xam ne day wax saa bu xëyee bu xëyee bés bu nekk wala mu gont guddi bu nekk kàdd yi muy kàdd yoo xam ne boo loo comme liñ la ko yàgg a waxe ciy wees woon lépp tawxiidu rabb mooy wéetal borom bi tabaaraka wa taala ndax kooku lay jariñ sinon waa ji nga xam ne gëmul dara gëmul sa affaire yi naan affaire la waaye bon temps yi affaire am dëgër na mu ne rek ah dégg naa daal julli ñi doon wax naa wax yaw da ngaa gëm yàlla sax gëmoo yàlla wala iyaazu billaah mooy da ngay am pas-pas bu dëgër moo tax yeneen tuwaay saa saam fiqhu du'a dafa am ñaan dafa am fiq loo xam ne mooy looy dégg-dégg bu sew bu nekk ci biir ñaan bi moo tax mooy nit kaddu yi da koy propulser borom bi dañuy jaare yëkkati ko ci daraja yi mu incarne kàddu yi muy wax bismillah waaw ci turu yàlla lépp looy dugg lépp looy muslu ci yàlla ngay jaar laa mal jaa wala man jaa minka illaa ilayka gisoon nañ ci hadith sayyidina al-Bara bi te mu ngi koy indi ci bunt mu ngi koy indiwaat ci bunt bi nga xam ne moom la jublu après bu jeexalee bunt bi bunt bi ñëw amul foo xamante ne nii ak daw làqu waaw waaye amul loo xam ne ngir wicc waaye ngir am euh, fooy daw di làqu ngir am fa looy dimbali wala looy rëcc ci yàlla lu dul di ko jaare ci moom bismillah alladi mi nga xam ne laa yaduru nit ki laa war a xam ne ala kulli shay'in ma xala allah baatil lépp loo xam ne du yàlla neen la waaw képp ku gëm ne am na ñuy lore en dehors de yàlla nam mu nam mu yàlla kooku mooy na deme seetiwaat tawxiidam pas-pasam ta xam ne amu ci dara waaw bismillahi alladhi la yadur kenn du lor ma asmihi ànd ak turam moom borom bi tabaraka wa taala dara boo musloo ci yàlla yàlla aar la protéger la amal ne kenn duñu lor lu dul loo xam ne lu bindoon la te la doon wax fële qul lan yusibanaa ñu ngi ko doon jotaay ba weesu waaw qul waxal ne lan yusibanaa illaa ma kataba allahu lana waxal ne dara duñu dal waaw illaa ma kataba allahu lana yeneen tubaab yi saa dem na xare ñu gaañ leen Uhud kenn du ko nettali kenn xam nañ nañ fa dee waaye loolu yàlla bindoon la ba pare wax ko ci suuratul anfaal eh, suuratu kii boog nu mu tudd suuratu eh, Ali Imran leeral fa lu taxoon. ma yi nga xam ne moo taxoon mu def keroog yéefar yi ci biti ñi ñu gañe waaw te loolu lépp jóge ci loo xam ne dogalu yàlla bu jiitu la woon waaye ci fàggutee fu ña nga xamante ne lenn ci ñi nga xamante ne ñoom la yoneen saa sala waxoon ne uhmu zuhurana aaral leen ni suñu gannaaw teg leen arché yam tegoon ca kaw jabalu rumaat ca kaw montaañ ba ba ni nga xam ne la dogalu yàlla di xew ci ñoom ci loo xam ne ci ñoom la jaar loolu la war tax boro yoneen saa sam keroog pare ba suul waa suhadaa Uhud dafa sàppe julli ña fa des daal di jàkkaar euh, jublu xibla daal di dagaan boroomam bàkk boroomam tabaraka wa taala leen sàppe leen ba ni may kañe bàkk sama borom tabaraka wa taala kon loolu loolu la mooy amul dara lu lay dal ñëwuñu saalituñu o oh, lii de moom doy na waar am nañu ko doon xalaat ci naafiq yi waaw <laughs> waaw lii daal bu doon ñoo nekk ci dëgg daal lii doo ñun woon dal quoi yii daal da waaru ko waaw ah law kaana xayran daal yii yii di waaru quoi xoolal rek lii ñu dal ni mu mettee alors que ñun ñun ñoo nekk ci dëgg ah loolu daal yii mi na quoi loolu daal dafay nekk loo xam ne euh, lu yéeme la ko waaw nga gis gaay naan euh, hal lana min al amri shay ah lii doy na waara ah. <laughs> waaw borom bi ne qul inna al amra kullahu lillah waaw mooy ne mbir yi lépp ci yàlla la moo tax gëm dogal xadiis yi dañ lay pousser ci gëm dogal al imaanu bil qadar xayri wa sharri gëm dogalu yàlla ba ci neex waaye ba ci safaanoog neex waaw képp koo xam ne xëy nga wax kàddu yi bismillahi alladi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard deesul lor di ànd ak turam di jaar ci turam ngir lor nit ñi shay'un dara min fil ard luy jókkee ci asamaa wala fi samaa wa huwa sami'a al alim mooy aji déggaakoon ji mooy aji xamaakoon ji kon nag euh, kàddu yu rëy rëy rëy la waaw boo amee yéena bu sell wax yi borom bi tabaraka wa dina la musal waaye nag bu dee ne yow sa pas pas pas pasu naafiq nga kese xam nga ne naafiq moo tax julli li muy màgg màgg du ci jariñ dara du ci jariñoo waaw moo tax mu ne yuraa'una an-naas waaw dañuy gis te liñ ñi rek wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala xam nga kook julleen jooju da jariñ dara léegi lan nga may waxal koo xam ne ñaan gi da koy wax ne gëmu ci dara ah ay nee na ñaa wax gaa yoo xaana ah, wax ah, waaw ah, yow gëmoo kon nag nañ bokk nag ci li nga xamante ne nii dañ koy jàpp mu bokk ci ñaan yi nga xamante ne ah buñ ci jàppee da doy na buñ ko bàyyee nag jënd ko leneen mooy suñu yi ñoo ko woo ci suñu kaw suñuy problème ñoo ko woo ci suñu kaw waaye li gën a garaaw loolu lépp mooy ñàkk topp ndaw bi nga xam ne moom lañu ñu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ah wala yaazu billah ñun ñoo ko def xanaa képp ku tegu ku teguwul ci yoonam ah kooku nag yaa ngi ci problème waaw yaa ngi ci problème boo xamante ne nii Euh, bu rëy yi la kon nag yal nañu ci boroom bi saxal daal di ñuy may ñu am ci pas-pas bu dëgër bu wér comme moom ni mu ko gërëme ci ñun ci ñaan yi nga xam ne moom la leen saa jàngale soril ñu lépp loo xamante ni mooy li jëm ci buxaabakat yeeg façon xalaat yi ni nga xam ne dañ lay doyadaloo waxu yàlla waxu yonent bi waxu yàlla tabaraka wa taala waxu yonentam alayhi salaatu wassalaam